ci suñu jotaa bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate eh, ñu ngi woon ci tarjamatu seyyiduna Uthman ibn Affan radiyallahu taala anhu wa ardaa eh, gisoon nañu ay baayam ni mu tudd askanam muy seydna Usmaan ibn Affaan ibn Abil Aas ibn Umayya ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaaf ibn Qusay ibn Kilaab gisoon nañ at mi mu judd muy sixième année ginnaaw xaadisatul fiil Ah. gisoon nañu duggoon ci lislaam jaare ko ci seydina abu bakrin siddiq wa kaana sadiqan lahu fil jaahiliya nekkoon li nga xamante ne mooy xaritam la woon ci jaahiliya Euh, ba lool moo tax mu daldi koy convaincre moom Seydina Siddiq mu bokk ci ñu njëkk a dugg ci lislaam moom Seydina Uthman gisoon nañ ne it bi nga xam ne ci la doomu Abu Lahab yi daal di fase doomu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam sayyidatu Ruqayya ak Ummu Kalthum sayyidatu Ruqayya mu jël ko daal di koy may Seydina Usmaan fekk ñu Makka ci mbugalu Quraysh yi nga xamante ne nangu ñoo a déglu diine ju bees ji bi mbugal yi mettee nag aleyhi salaatu wassalaam bi muy digle nit ñi dem fi nga xam ne mooy xabasha di abisini ndax inna biha malikan la yuzlamu ndax am na fa buur boo xam ne kenn duñu tooñ kenn fa moom mu daldi yebal ki nga xam ne mooy seydina seydna Usmaan daldi génn ak soxnaam seydatu Ruqaya bint rasulillah alayhima afdalu salaatu wassalaam ngir ñu rawale li nga xam ne mooy seen diine ak seen bakkan ci mbugalu ahlu makka di kuffaaru Quraysh gis nañ ne bi mu ñibbisiwaatee bokk na ci gàddaayu Medina gi gàddaayaat na ba looloo tax ñu koy woowe zul hijratayni comme ni mu ko waxale boppam wa hajartu alhijra wa hajartu alhijratayni comme ni ñu ko gise woon mu ne wa hajartu alhijratayni ma daldi gàddaay ñaari gàddaay yi muy gàddaay bi njëkk ci cinquième année bi ak gàddaay bi nga xam ne ci treizième année bi après wootek aleyhi salaatu wassalaam ngir nag ñu jóge Makka ila madinati rasulillah aleyhi afdalu salaatu wassalaam gisoon nañ ne fekke woon na bam mu demee Medina julli ñam problème mu ndox ndox mu neex moo jënd bi'ru Roma muy teen boobale nga xam ne riwaaye dañu wute benn beneen ne benn waay ci waa Gifaar ñoo ko moomoon am beneen bu ne benn waay ci ab juif moo ko moomoon lum ci man di demee sax na këne moom Seydina Usmaan mooy ki nga xam ne moo jënd bi'ru Roma te lool mu ci saxiix yi mu ko doon yëgal saxaaba yi ñoom seydna ali ak seydna talha ak seydna zubayr di leen ko fàttali ñu ne ko ah kay te loolu mu ngi ci saxiixayn gisoon nañu fekk woon na ghazwatu badrin fekke na ko naka mooy génn loon dem waaye am na yoolu ku demoon daa alayhi salaatu wassalaam moo ko toogloo woon ndax soxnaam di sayyidatu Ruqayya dafa feebaroon ngir mu assister ko looloo ko toogal man shahida badran ka annaka man shahida badran bi mu ñëwee màng mi la mu la mu jox ña ko fekke loolu la jox seydina Uthman ibn Affan al-Mu'ta waaye gisoon nañ ne fekke woon na Uhud fekke woon na li yéeme mooy dañoo sauté lu évident xam nga bi ñuy tudd ndax dañu topp chronologiquement di dem boo fàttale ko li ñu mujjee wax te moom lañ ñëwoon moom lañuy continuer tey mooy lan ah mooy ñu ngi ci Tabuk alors que Seydina Ousmane wax nañ ne fekk na xare yi après waaye li nga xam ne mooy lu rëy rëy rëy rëy daanaka jaloore Seydina Ousmane yépp man nga ne bii moo ci gën a rëy waaw bii moo gën rëy ci jaloore mi moom lañ sute mais pas sute mais chronologiquement newoon nañ nañ ci ñëw ndax misri boobu égyptien boobu ñëwoon agsi ba doon laaj naan mbooloo mee ñan la ñu ne ko waa Quraysh la mu ne kan moo fay sëriñ ba ñu ne ko ibnu Umar Abdallah ibnu Umar radiyallahu anhu mu dem di ko laaj ay laaj dernier laaj bi moom ma mënoon lañ ko buñ toppoon xadis boobu doon nañ ko wax waaye dañ ne comme que li ci li ci concerné woon fi ñu yemoon rek moom lañ jëloon mooy bu ñu koy laaj naan ko ndax xam nga ne moom dafa dawoon Uhud mu ne ko waa ah, kay waaw mu naan ko tamit est que xamoon est-ce que xamoon nga ne yow sëy mooy danee nag do sëyna Abdullah noomar dama lay laaj ay laaj nga tontu ci waaw na ko yow xam nga ne Badar keroog Usmaan demul mu ne ko waaw mu ne ko Uhud dafa daw mu ne ko waaw yooyu yëpp mu tontu ko benn bi nag moom lañ suti te mooy bay'atu ridwaan huwa saaxibu bay'ati ridwaan kon loolu la jël tey après daal di jàll ñëw ci Tabuk ñëw foofu kon bi yonent mi alayhi di soññu nit ñi ngir ñu saraxe ana naka la ko defe kon Seydina Usmaan ibn Affaan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ci sulhul Hudaybiya ci sulxul xudaybiya bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci juróom benneelu at mi ginnaaw gàddaayam bi sallallahu alayhi dafa gis ne jot na mu dem ndax gént gu mu géntoon moom aleyhi salaatu wasalaam ngir dem makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman ngir lan ngir umra ngir ziyaare ji kaaba eh, bi nga xam ne loolu am na ñu dem foofu comme ni nga xam ne noonu la siiwe ba bërëb bu ñu naan Xudaybiya waa Makka ne ko laa tadxul ne ko doo fu dugg parce que ça sera trop facile dangay toog ba mu neex la nga ñëw sans notre accord te ci xare lañ jóge bi ñu génnee ci ghazwatul ahzab yàggul waaw kon léegi naka nga ñëwee rek bëgg ñëw noonu dellul ba amu qaabil ba at mi ci tegu waaye waa Makka laata ñuy def accord yooyu di nangu loolu lan lañ defoon dañ doon yónnee émissaire bi ñu kiiwee nag laata seen émissaires yi ñëw yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa yónnee dafa yónnee boo fàttale ko gisoon nañ ko biñ ne tollee ci sulhul Hudaybiya dafa yónnee Xiraash ibn Umayya al-Xuzaa'i waaw mu yónni xiraash ibn umaya alxuzaaciyu radiyallahu taala anhu wa ardaa ngir mu dem yëgal waa màkka di muy door agsi ne leen ñun xare indiwuñu fi ndax waa màkka ñoom akalathumul xarb xeex moo leen rongé depuis badar avant badar ñu ngi dal ci jullit ñi Badar ba léegi foog nañ ne fu julli ñu jóge rek dañoo war a xeexal ak ñoom Yonent bi alayhi salaatu wa salaam yónni Seydina Xiraash ibn Umayya al-Xuzaa'i radiyallahu ngir mu dem ci ñoom yëgal leen ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam tat li ko fi indi mooy ziyaare ji Kaaba ji waaye du xare gaa yi nar koo faat waa Quraysh mer gu ñu mer mere lépp lu jóge ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu naroon a rey ki nga xam ne mooy Xiraash ibn Umayya al-Xuzaa'i radiyallahu ta'ala anhu il a fallu l'intervention de leurs alliés de leurs alliés les Ahabish muy Ahabish yooyu dëkkoon ci suufu Quraysh ci sudu la Mecque Makkatal Mukarrama zaadahallahu sharafa ñoom ñoo fexe intervenir ba waa Quraysh reyuñu ki nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu salaam di ko yónni muy xiraas seydina xiraash ibn umaya alxuzaa'i radiyallahu anhu waaw léegi bi ñëwee mu xam ne kon kii mooy waa Quraysh xam nga dégluwuñ ko sax dafa ñëw rek ñu gis ko rek tëb ci kawam nar koo faagaagal seen alliés yi intervenir ñu ba ko mu dellu yonent mi aleyhi salaatu wa salaam woo Seydina Omar ne ko Omar ibn al-Khattab yow laay yónni ci waa Quraysh nga yëgal leen ne Xudaybiya gii ñu ta nekk ñëwuñu fi ngir xare mais dañoo ñëw ngir ziyaare ji Kaaba gi waaw eh, radiyallahu anhu ne yaa rasuulallah sallallahu alayhi laysa bi makkata axadun yamnacunii carafat qurayshun cadaawatii iyaaha wa xildatii calayha walaakinnii sa adulluka calaa rajulin huwa acazzu biha minni faqaala lahu nnabiyu sallallahu alayhi wa sallam man hu faqaala cumaru radiyallahu anhu innahu cuthmaan ibn affaan radiyallahu anhuma eh, ginnaaw xiraas yonent mi aleyhi salaatu salaam xam nga xadiis bi imaam ahmad moo ko solo woon al musnad musnadam bi ci yoonu ibn isxaaq mu jëla ko ci imaam az moom moo ko jëla woon ci seydina urwa seydina urwa woon ko ci al miswar ibn maxrama marwaan ibn al hakam ñoom ñaar ñuy nettali waaw bi sanadin saxiix wala rek dana xasan voilà léegi kon mooy xadiis bi wér na imaam at-Tabari it euh, soloo na ko ci taarixam ja mu jaar ci yoonu imaam ibn Isxaaq raxmatullahi aley euh, mu ne ginnaaw xira kon yeneen tamit saa saa ko Seydina Umar radiyallahu anhu ne ko dama laa bëgg ci waa Makka nga yëgal leen li ma fi indi Seydina Omar radiyallahu anhu ne yonent bi alayhi salaatu wa yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa laysa bi makka ahadun yamna'uni man aw ma kenn ku ma protéger koo xam ne moo ma yiir bu may ñëw mu ne ah yiir naa am nal waa makka kon du ngeen ko laal aw loolu mbir makka parce que xam nga Seydina Omar ka ko doon yiir ka ko yiiroon moo doon bàyyi Seydina Xaalid ibn al mooy al Walid ibn al ah Uqba ibn Abi ah, ibn Abi Mu'ayt waaw mais moom paatu la bu yàgg moo ko yoroon ba muy dóora tuub gaa nar koo faagaagal ba Seydina Abdullah ibn Umar ay année après mu naan mu naan Umar mu ji Seydina Umar radiyallahu mais kan mooy góor googu doon la défendre keroog bi la gaa bëggee faat <laughs> mu ne ko kooku mooy góor gu réer gi kooku <laughs> Uqba ibn Abi Mu'ayt la woon <laughs> voilà wala al walid kenn ci ñoom ñaar al al euh, walid ibn al-Mughira kenn ci ñoom ñaar la <laughs> kon mooy moom Seydina Omar moom moo tax mu ne yonent ma lay saaf saaf man de aw ma kenn ku ma yiir biir mag ngir ma dem ba ndax l'essentiel mooy yow ñu jotal sa message alors que man awma lool premièrement ta'arafat Quraysh adawati iyyaha wa xal wa xilzati alayha te waa Quraysh yonent bi alei satu selaam waa Quraysh xam nañu bu baax mais noonoo gi ma noonoog ñoom waa Quraysh xam nañ yarhamukallah xam nañ bu baax noonoo gi ma noonoog ñoom wa xilzati iyaha ak mbañ moo mais tar tar gi ma tar ci seen kaw waa Quraysh xam nañu ko kon man du baax man moom bu ma demee mooy jottale message manu fa am ndax buñ may gis niñ def xiraas la def dañ may songu manit ma ma ma jëm ak ñoom joonante lay doon dóori kurpen wala bu dee jaasi laa noonu lay demee ba ba ñoom ñu jeex wala man ma faatu rek kon nag yonent bi aleyhi salaatu salaam walakin sa adulluka ala rajulin huwa a'zu biha minni dinaa la tegtal góor goo xam ne nga yónni ko moom moo gën a tend waa Makka que man a waa Makka ñoom la ñu gën moom la ñu moom moom moom waa Makka respecté nañu ko waaw man moom saay waa Makka moom xeex rek lañ gis ak man rayante ba jeex kese maak ñoom ak ni ma leen bañe ñoom xam nañu ko tar li ma tar ci ñoom ak sama noonoo ngi ñu noonoo noonu noonu laa lu raw laa leen noonoowee waaw kon nag naa la yónni naa la tegtal ci koo xam ne ah moom de moo gën a tedd fa waa Makka ka man yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko man hu kooku kan la mu ne ko innama Usmaan ibnu Affaan mu ne ko mooy Seydina Usmaan ibnu Affaan radiyallahu anhu waaw léegi nag yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di yebal Seydina Ousmane ci la ko woowee yónni ko ngir mu dem ci waa Makka yëgal leen kene ñëw fi ngir xeex lenn kese ko fi indi mooy lil umra ngir wë ngir ziyaare ci Kaabatu Sharifa muy néegub yàlla bii daal loolu rekk ko fi indi du leneen waaw léegi <laughs> xam nga loolu daa jël mooy Seydina Ousmane xam na li daal xiraash waaw waaye neewul eh, waa Makka c'est vrai que mais man maa Makka ñan même lu ñu lu ma fay nekk kilifa ci ñoom mais ñoo ma fitnaal ba ma demoon Habasha <laughs> ca juróomeelu at ba ñoo ma taxoon mbugal yi ñu doon yi ñu doon teg moo taxoon ak kat bundu xatal yi ñu ma doon bundu te xiraas mii te ñoo tax bañ dem Medina mais xiraas mii dem saay gaa yi nar koo pamti pam pamti pamtee ko ba koy waaj a faat neewul ne yonent bi aleyhi salaatu salaam c'est c'est que da ngay waaru quoi <laughs> waaye mu dem waaw moom xamoon na ne mais que ne possibilité bu demee waa Makka fi faat ko parce que waa Makka temps yi mer gi ñu mer. <laughs> léegi mu daal di dem moom Seydina Usmaan radiyallahu anhu waaw bi mu demee nag mu yàgg fa mu agsi waa Makka naan ko xam nga mooy mooy liñ naan farriq tasul farriq farriq tasul mooy lan mooy mooy diviser pour mieux régner waa Makka ne waa Seydina Usmaan radiyallahu anhu pour pour pour ut benn faay benn fissure ci mbooloo bi julli ñi nekk benn ñu ne ko yaa Usmaanu in shi'ta an tatuufa bil bayti fa tuuf <laughs> waaw ne ko premièrement dañ lay waxal que ne yonent bi alayhi salaatu salaam mooy ñoom du ñu wax yonent bi alayhi salaatu salaam ñun ñoo koy wax mais yooyu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du fi moom moom loolu man da nekk wër Kaaba ji tey loolu manu la nekk année bii manu la nekk mais nag kantaa yow comme que ñëw nga fii te sàng nga la neexee nga wër waaw léegi xam nga loolu <laughs> Seydina Usmaan ne dara laa wëru wallahi ma kuntu li atuufa bihi hatta yatuufa bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne leen mais a feebar wala leen dal wallahi waat naa ci yàlla maa kuntu li atuufa bihi nekkuma di wër kaaba ji hatta yatuufa bihi rasulullah fekk ndaw yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam ñëwul wër comme que nee ngeen moom du wër année bi koy mooy man Ousmane kaaba gaa ngi tiim ne dama dul wër fenn dara laa dul wër voilà léegi nag fa xama suuxu gaa yi daal di ko fay téye nag waa waa Quraysh téye waa Quraysh daal di ko fay téye waaw léegi nag rumeur am mooy ñu taxaw yonent bi alei satu salaam nekk Xudaybiya ak saxaabaam yi radiyallahu toog toog affaire bi daal yàggug Seydina Usmaan bi c'est anormal parce que dem rek biir Makka te soriwul noonu wax leen message bi ñëwaat boobu ba léegi mënu la ñëw hein léegi nag ab rumeur tëb këne Seydina Usmaan waa Makka dañ koo faat waaw waa Makka dañu koo faat faat nañ Seydina Usmaanu ibnu Affaan waa Makka faat nañu ko de léegi nag bi rumeur bi jigéen yonent ba lay saar daal di woo nit ñi waaw ne ngeen ñëw woo Seydina Omar ngir mu yëgal nit ñi ñu ñëw jaayante taxta shajara ci suufu garab googu nekkoon foofu ci sulh foofu ci Hudaybi waaw ci kaw noonu ci la ñépp jullit ñépp di ñëwee waaw di jaayante ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xoolal partie bii nag jaayante bi mooy lool mu ngi sax ci xay ni xadis bu gudd gisoon nañu ko waa mooy côté yoonu ñoom xiraas beeg yooyu la ñoom imam Ahmad jële ko ci mu jaar ci yoonu imam Ibn Ishaq boobu mais côté bii nii mu ngi saxiixay ni xoolal yeneen tubaab saaf saaf keroog bi nit ñuy jaayante mooy bu ñuy jaayante dañuy ñëw teg seen loxo jaayanteeg moom waaw léegi. léegi nag euh, yonent mi alayhi salaatu salaam ñépp di jaayante di teg seen loxo mu ne comme ni ko imaam Abdullah ibn Umar so soloowe mooy xadiis biñ la waxoon keroog jotaay bii weesu ci misri bi égyptien bi ñëwoon ajoon doon ko laaj mu wax ko ndax daaf bokk na ci laaj yi ko waajooju laaj ne ko hal ta'lamu annahu taghayyaba an bay'ati ar-ridwan falam yashhadha mu ne Seydina Abdullah ibn Omar moo égyptien boobu ñu la waxoon aj si woon ne woon mbooloo ma la ñan la ñu ne ko waa Quraysh mu ne ku fay sëriñ ba ñu ne ko Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah xoola jël xadis boobu yëpp xadis bi yëpp comme ça mu mu mu mu leer mooy bii nii mooy est-ce que xam nga ne moom dafa dafa fàddu woon fekkewul woon bay'atu ridwaan mooy ñetteel bi ñetti laaj la ko laaj xoolal ndax imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi dinañ ñëwaat ci xadiis bii de paree buñu mooy sulhul Hudaybiya ci lañ nit ñi ba léegi xoola imaam al-Bukhari dana haddathana Muusaa ibn Ismaa'il qaala haddathana Abu Awaana qaala haddathana Usmaan ibn Mawhib qaala jaa'a rajulun min ahli Misra wa hajja al-bayta fara'a qawman juluusan faqaala man haa'ulaa'i al-qawm faqaaluu haa'ulaa'i Quraysh qaala faman ash-shaykhu fihim qaalu Abdullah ibn Umar qaala ya ibna Umar inni as'aluka an shay'in fahaddithni anhu hal ta'lamu anna Uthmaana farra yawma Uhud qaala na'am qaala ta'lamu annahu taghayyaba an Badrin wa lam yashhad qaala na'am qaala ar-rajulu hal ta'lamu annahu taghayyaba an bay'ati ar-ridwaani fa lam yashhadhaa qaala na'am fa qaala ar-rajulu Allahu akbar wa qaala Ibn Umar léegi imaam al dana xaddasanaa Muusaa ibn Ismaayil waaw qaala mu ne xaddasanaa nettali nañu Abuu Awaana qaala mu ne xaddasanaa nettali nañu Usmaan huwa ibnu Mawhib qaala mu ne jaa'a dafa am benn waay bu ñëw min ahli Misra bokk ci waa Misra wa hajjal mu ñëw aj fekk mu aj si wa xajjal bayta mu daal di agsi faraa qawman juluusan fa qaal mu gis ay nit ñu toog fële ci kaaba gi côté yooyu mu ne man haa'ulaa'i al-qawm mais ñeeñal la ñu ne ko fa qaalu haa'ulaa'i Quraysh ñee waa Quraysh la qaala fa man ash-shaykhu fiihim ana kan moo fay sëriñ ba qaalu Abdullah ibn Umar ñu ne ko ñu tontu ko ne ko gaayam laaj ah Abdullah ibn Umar moo fay sëriñ ba de qaala ya ibn Umar waa ji ñëw ne ko yabna Umar e eh yow Seydina Abdallah ne ko yow ibn Umar inni sa'iluka an shay'in fa haddithni an dama lay laaj ay question ci moo xam ne nag ma ci tontu euh, damay ñaan daal di ma ci leeral hal ta'lamu anna Usmaan farra yawma Uhud est-ce que xam nga ne Seydina Usmaan dafa daw keroog bisu Uhud qaala na'am Seydina Abdallah ibn Umar ne ko ah kay waa ji enchaîné deuxième question première question qaala deuxième mu ne ta'lamu annahu taghayyaba an badrin wa lam yashhad mu ne ko est-ce que xam nga ne moom dafa wute li nga xam ne mooy Badr fekkewu ko dafa absenté fekkewu ko Seydina Abdullah ibn Umar ne ko qaala naa mu ne ko hakay ah, qaala ar-rajulu waa ji ne ko hal ta'lamu annahu taghayyaba an bay'ati ridwan fa lam yashhad qaala naa waa ji ne ko est-ce que troisième question est-ce que xam nga yow Ibnu Umar radiyallahu anhuma këne Seydina Usmaan de dafa wuute fekkewul absente na bay'atu ridwaan newu fa woon falam yashada fekkewu ko qaala Seydina Abdullah ibn Umar ne ko naam waa ji nag pare na loolu ay question mu ne allahu akbar waaw buur yàlla moo gën a màgg lépp pour jàpp ne moom gañe na voilà lii da koy conforter ci idée bi nga xam ne moom lañ am ndax ñii comme wax naa la dinaa la wax insha allah lan moo tax waa ji doon laaj-laaj yi te tamit jàppal fi mu jóge Misr la jóge égyptien la <laughs> égyptien la dinga dinaa la wax après buñ àggee ci xilaafu naa Ousmane ci fin dinaa la wax lan moo taxoon waa ji doon laaj-laaj yi mu jàpp ne nag kon gañe na jubile na way idée yi am ñoom way way kon voilà waa ça conforte li nga xam ne moom lañu xalaat te moom lañ jàpp te moom lañ def waaw Seydina Abdullah ibn Umar nañ ne ko é eh, xaala taal ubayin lak waa ji allah akbar nar dem mu ne ko déet kaay kaay kaay kaay kaay tax tax tax tax ubayinu laka ma leeral la nag yi nga laaj ni yépp ma ne la waaw nan la dem amma firaaruhu yawma uhud fa ashhadu anna allaha afa anhu wa ghafara la gis lii gisoon nañ ko jotaay bi wees dañu bëgg jël xadiis intégralement comme ça mu jeex voilà mu ne tàntaa dawam gi mu daw moom Seydina Usmaan bésu Uhud te wax nañ la lu tax ndax dañoo tàgge ne yonent bi aleyhi salaatu faatu na ñu bari ne kon jarot lu ñu fi des nañ dem suñu yoon waaw ba sëy naa nanum Anas ibn Nadr radiyallahu anhu dajeekee ñenn ne leen lu tax ngeen di dem ñu ne ko ndax dañ ne yonent bi aleyhi salaatu faatu na mu ne nee bu faatoo faatu leen ci kaw li mu faatu bokkoon waaw mu ne ko loolu ngay wax wax maa ngi seede na buur yàlla jéggal na ko wa ghafara tamit jël na ko ci jéggal na ko te moo ko wax ci alquran wa amma taghayyubuhu an badr moo ñi nga xam ne dañoo wane ginnaaw keroog yawmal jam jamaani mu ne ñooñu jéggal na leen wa amma taghayyubuhu an badr ndax innama stazallahum shaytaan shaytaane moo leen fàqa solo mooy moo yëgle mbir mi waaw que ne Seydina Muhammad faat nañu ko waaw léegi wa amma taghayyubuhu an Badr fa innahu kaanat tahta binti rasul ka tahtahu bintu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa kaanat marida fa qaala lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna laka ajra rajulin mimman shahida badran wa sahmahu mu ne kantaa li nga ne fekkewul Badr déglul ma wax la yaa Misri moom de daa am soxnaay yonent doomu yonent ba saa saam moom la doon denc muy Sayyidatu Ruqayya dafa feebaroon nag jamono yi ñu dem barar yonent bi saa saam ci boppam moo ne ko Usmaan bul dem Sayyidina Usmaan bul dem inna laka ñeel na la ajra rajulin payu bépp góor mimman shahida badran képp ku fekke badar la mu fa am ci teyaaba ak lépp daraja ak kawewaay li nga ko am wa sahmahu ta tamit la mu fay am ci butin de guerre ñu jox ko ku nekk lu mu am moom ngay am te génnoo biir Medina toogal fii maa la jox ndigal man alayhi salaatu mu ne ko wa amma taghayyubuhu an bay'ati ridwan falaw kaana ahadun a'azza bi batni makkata min Usman la ba'athahu makana Seydina <laughs> Abdullah ibn ne waa ji Misri us istami' déglul troisième bi ma ne ko bay'atu ridwan bi nga ne da ko fekkewu ko muy keroog ci sulhul Hudaybiya mu ne li tax mu absenté parce que bu amoon kenn hein bu doon ne am na kenn falaw kaan ahadun bu doon ne kenn hatta abi sama baay Umar te Seydina Umar gis nañ xadiisam euh, bi lim wax xadiis bee moom nee na man maa ne yonent bi alei sat salaam dana ko Umar léegi xiraas moom lii dal na ko yow demal mu ne ko eh, <laughs> yonent bi alei l'essentiel mooy xabaar bi jàll de message bi jàll man moom ma ko demee Quraysh message du jàll waaw rayante la moom moom xeex ba jeex la moom man lu mooy ko suñu borom binde mooy dafa taroon waaw <laughs> léegi mu ne kon bu amoon kenn law kaana ahadun bu amoon kenn koo xam ne moo gën a tedd bi batni Makka te ca biir waa Makka min Usman te Seydina Usman la ba'athahu makaana kononte kon yonent bi alayhi salaatu ñu ko yónni place waaye dafa amul te lool Seydina Umar radiyallahu anhu ci boppam moo ko tegtal yonent bi alayhi salaatu salaam këne man moom bu baax de te ma laa tegtal koo xam ne moom moom moo moom waa Makka moom dañ koo respecté te moo gën a tedd foofu ko man waaw ci ñoom moom moo gën tedd ci man ci ñoom ko man waaw kon Seydina Abdullah ibn Umar ne misri bi hé déglul bu kenn ginoon a tedd dafa waa Makka que Seydina Usmaan konoonte kon moom la alayhi di yónni mais dafa amul fa ba'atha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Usmaan mu yónni Seydina Usmaan mu ne wa kaanat bay'atu ridwaani ridwaan mu ngi xew bi Seydina Usmaan dem te moo ko waral parce que bu ne faat nañu ko moom Seydina Usmaan looloo waral yonent bi aleyhi salaam ne bu dee de faat nañu ko yéen ñépp ñëw leen ngeen jaayanteeg fii man ci suufu garab gi këne mooy këne lan lañu jaayante mooy ne du ñu fi jóge lu dul ne kon dinañ dinañu jël deretu Usmaan bi ñu tuur loolu dinañ ko waa Quraysh dinañ ko fay waaw <laughs> xare lay doon kon xare indiwuñu de mais ila qutila Usmaan man rasulullah maa leen ko wax waa Makka moom mooy mbir mi xare lay doon Makka moom c'est fini léegi moom moom c'est fini la Quraysh après kon waaw kon ku ko waral Seydina Usman radiyallahu ta'ala li bi yumna Allah Allah Allah nee na yonent bi alayhi salaatu salaam yëkkati def nii loxom mooy qaala mooy du wax qaala day tekki def voilà waaw boo léegi fa qaala bi yadihi hakaza mooy loxoom la def nii fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi yadihi al-yumna yonent ba ne saa saam yëkkati loxo ndeyooram ma ma azama moo tax ma ne bii nii bii moo gën rëy ci manaaqibu Seydina Usmaan yépp bii ci gën rëy bii nii non bii moom bu ñu naan jaloorey Seydina Usmaan ban moo ci gën a mooy bii nii mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam yëkkati loxo ndeyjooram ba wan ko ñépp ne leen haadihi li Usmaana Allah Allah ha haadihi dana lii fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi yadi hil yumna haadihi yadu Usmaan fa daraba biha ala yadihi fa qaala haadihi li Usmaan Allah mu yëkkati loxo ndeyjooram moom aleyhi salaatu salaam ne ñépp a ngi jaayante Seydina Usmaan newu fi mu teg loxo càmmoñam ne moom boobu mooy bosam yonent bi alayhi salaatu salaam yëkkati loxo ndeyooram ba ci kaw ne kantaa bi yéen gis bii sa loxo bii muy sama bos man yonent bi sallallahu lii mooy loxo yu Usmaan mu ngi nii mooy allahu akbar allah mu dóor ko ci beneen loxoom bi ah ne bii mooy haadihi li Usmaan bii mooy jaayante Seydina Usmaan jaayante na sama loxo moo taxaw loxo allahu akbar xoola alquran ne moom la alquran doon laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alayhim wa athaabahum fathan qariba allah ah moom kon mooy xoolal bu doon bii xoola bi ci kaw moo gën a garaaw ah inna alladina yubaayi'unaka innama yubaayi'una allah yadullahi fawqa aydihim inna alladina yubaayi'unaka ñi nga xam ne ñoo jaayanteeg yow keroog bay'atu ridwaan innama li am ba des mooy yubaayi'una allah bi ñu jaayanteeg yow sallallahu alayhi wa sallam la ñu jaayanteeg sa borom subhaanahu wa ta'ala yadullahi loxol yàlla fawqa aydihim moo woon ci seen kaw loxo mu ngi seen kaw loxo waaw yonent bi alayhi salaatu moom lañ doon jaayanteel suñu boroom ne bi ñuy jaayanteeg yow boobu lañ jaayanteeg man loolu moo tax nga gis ma ataa allah faqad ataa rasul waaw ku topp yonent bi alayhi salaatu topp nga buur yàlla mooy topp yonent dëgg dëgg topp yonent bi alayhi salaatu mooy topp yàlla mooy yonent bi alayhi salaam mooy mooy yàlla ñàkk gëm yonent bi alayhi salaam mooy ñàkk gëm yàlla gëm yonent bi alayhi salaam mooy gëm yon mooy mooy gëm suñu borom subhaanahu wa te yonent bi alayhi salaam loxo boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne bii Seydina Usmaan ko moom allahu akbar allahu akbar moo tax moo tax eh, Seydina Uh, Anas Allahu akbar hmm? mu doon wax ne uh, fa kaanat yadu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li Usmaan xayran min aydihim li anfusihim allahu akbar hmm? non moo tax moo tax Seydina Usmaan kii yam yi gën a rëy yépp bii la buñ la nee lan moo gën a rëy ci ci ci ci jaloorey Seydina Usmaan yi mooy lan naan ko yonent bi alayhi salaatu salaam de qaala bi yadihi al-yumna hakadha yawma bay'ati ridwaan fa qaala haadhihi li Usmaan fa daraba bihi yadahu allahu akbar allahu akbar allahu akbar fa daraba biha ala yadihi moo tax Seydina Anas ñoom ñu xam loolu loolu loolu loolu loolu kawe gi mu kawe ëpp xelu mbindeef mu ne fa kaanat yadu rasulillah sallallahu alayhi li Usman radiyallahu min aydihim li anfusihim Anas ibn Malik mu ne moo tax loxol yonent bi alayhi salaam boobu mu yëkkati keroog ndeyooram boobu Allah ngir Seydina Usmaan mu taxawal fi Seydina Usmaan moo gën fopp ñoom saxaaba yi ñoom ñépp ñoom ñi jël seen loxo te non c'est même pas comparable quoi mooy non Seydina Usmaan ni non keroog nag lim ñu damee le lim ñu mooy lim ñu lim ñu gañee dafa bari quoi moo <laughs> xayran moo gën fuuf que Seydina Abu Bakar mi teg loxoom Seydina Usmaan mi teg loxo Seydina Abu Umar Seydina Ali Seydina Muaaz Seydina euh, Abu Ubayda ibn al-Jarraah Seydina Abdurrahmaan ibn Awf Sa'd ibn Abi Waqqaas Seydina Zubayr ibn Awwaam Sa'iid ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl Seydina Abu Talha Seydina Anas Seydina al-Abbaas ibn Abdil Muttalib lima lima lima saxaaba yooyu ñépp seen loxo yooyu yépp ak li ñuy màgg màgg màgg màgg màgg loxo bi yonent bi aleyhi salaatu salaam yëkkatil Seydina Usmaan tegal ko moo gën suñu loxo yooyu yépp Allah loolu la Seydina Anas wax wa qad qaala al-haqq wallahi radiyallahu anhu Allahu akbar ah loolu garaaw na de loolu garaaw na loolu garaaw na de moo tax Seydina Usmaan kon bay'atu ridwaan mooy li ngay dégg ñu koy tudd suuratul Fath laqad radiyallahu anil mu'miniina mais gëneelu kan mais loolu ci gëneelu Seydina Usmaan yi la mooy suñu boroom dafa def ngërëm loolu noonu keroog moom moo ci moom la ko jaarale boroom bi nag yaxluqu maa yashaa'u wa yaxtaar mooy bind lu ko neex te tànn lu ko neex moo tànn Seydina Usmaan jaarale ngëneel lu toll noonu nga xam ne képp koo xamante ne moo tax bokk na ci manqaba yu gën rëy boo déggee ñu naan diw ci saxaaba yi radiyallahu anhu foofu war ñi gën màgg dañ naan diw kat soit dañ naan waa ji é huwa badri la wala shahida bay'ata ridwan waaw dañ naan yii waa ji saxaaba bii moo gën màgg de parce que moom moom bokkul ak ñi tuub moo tax ñi nga xam ne ñoo tuub ginnaaw bay'atu ridwaan ak ñi tuub heure bii ak ñi tuub avant bokkuñu comme ni nga xamante ni ñi tuub avant fatxu Makka ak ñi tuub après fatxu Makka yemuñu li tax boroom xam-xam yi rahmatullah di préciser lool shahida bay'atu ridwaan parce que yonent bi alayhi salaatu salaam moo ne keroog laa yaliji naar ahadun shahida bay'at ar-ridwan allah amul kenn koo xam ne dina dugg safara koo xam ne fekk nga bay'at ar te loolu loolu fan la ko suñu boroom jaare ci kan ci Seydina Usmaan moom lañ ne faat nañ ko te moom lañ yónni waaw moom lañ yónni suñu boroom jaare ko ci loolu côté bii lañ fàtte woon walillahi alhamdu wal minna moo tax Seydina Abdullah ibn Umar bi mu waxee waa ji tontu ko ñetti tontu yi leer na léegi Badar tontu na ko Uhud tontu na ko Bay'atul tontu na ko ba pare nag ne ko nag xoola tegal ko ci nii moo tax nit da non boroom xam-xam tamit day ànd ak boo xam ne gaa yi nga xam ne ay caaxaankat lañ bu ñëwee wan leen ne caaxaankat lañ lépp ci teggi mais nga delloo leen ko ci delloo moo xam ne mu ne <laughs> mu ne misri bi maanaam riwaay fa qaala lahum Nu'man bi mu ko leeralee lii yëpp nag ne ko izhab al-aana ma'ak léegi wóyal da nga bëgg naroon dem sànq <laughs> taxawal ma leeral mu leeral ko ba pare waa ji mooy waa ji <laughs> waaw waa ji mujj nekk ku kutus waaw mooy la mu yaakaaroon foogoon na ne laa jaba Seydina Abdullah ibn Umar naan naam gañe na nii fii mën a leeral na affaire yi ni mu demee ko waaw waa ji mujj nekk toll nit ii mel nit ii bu ñu fàttee tomb sawaay mu ne ko nag idhab bihal anamaat léegi wël acca jàllal la gal àndal yooyu boo demee maaxàllaa voilà ngoog ay jàpp ay surface nekk ci surf xamoo li xamoo dëgg-dëgg li waral mbir yi nga commencé di ci dugg nit naan walla lii moo tax li ñu def baax na waaye c'est bien conforté te yow lan moo leen tere woon Seydina Abdullah ibn Umar xam ne ne waa ji non seulement Misra la jóge en plus laajam yi lay xamee moo tax boroom xam-xam di nga ko laaj mu xam mu xam laaju kiy diingat ak loolu waaw moo tax bi mu paree mu ne ko izhab bihal anama comme que daa ñëwoon mooy lu ko conforter la bëggoon mooy lu ko conforter comme que ñëw na agsi mu mu dajee ko saxaaba bu ko laajee loolu mu ne ko naa mu jeex bu demee ci waa Misr ne leen dajeen ak saxaaba bi nga xam ne mooy doomu Seydina Omar bi ngeen xama al xam ngeen Abdallah ibn Omar al Athari waaw mu mag mi yonent bi alayhi salaatu wax ci moom gëneel tel inna Abdallah rajulun saalih waaw law kaana yaquumu bil layli wala yooyu yéen xam ngeen kooku moom laa dajeel moom bi yonent bi aleyhi salaatu salaam ne inna abdallah rajulun saalih abdallah de muy ibnu umar rajulun saalih góor bu baax la ay waaye nag ay way bu doon ne dina julli guddi mooy kenn du ko attan mooy mooy bu ko doon def de moom dina gën a teekii xam ngeen ko moom laa dajeel dem naa laaj ko ci mbiru Seydina way il n'a même il n'a pu que conforter na li ñu xalaat yooyu mais <laughs> moo tax boroom xam-xam day xam waa jiy laaj ngir xam ak kii laaj ngir ñu conforter ko ci caaxaanam gi ñu ne loolu nag ku dul boroom xam-xam du ko xam waaw waaw ku boroom xam-xam du détecter affaire yooyu te loolu lu jara détecter la waaw kiy laaj ngir di ngat ak kii laaj ngir xam ak kii laaj ngir fàttali ak ki nga xam ne day laaj ngir nga conforter ko ci caaxaan jëm ne mooy façon nit ñi nga xam ne dañuy ñëw naan la ci wàllu julli quoi ci wàllu julli naan la xooloon yow ghazwatu xandaq na ko waaw ghazwatu xandaq waaw lan la xam nga ghazwatu xandaq premièrement loolu kenn du ko laaj nan ngay ñëw nit naan ko yow eh est ce que xam nga xam Xandaq koo xam ne yow xam nga ne kii buur yàlla may na ko xam-xam lan ngay ñëw naan ko ay ay yow xam nga ghazwatu Xandaq mel ni ay test lañ ko waaw mu ne la waaw mu ne ko waaw du yonent bi sallallahu alayhi wasallam keroog jullee mi kañ la julli timis ak fii tisbaar tàkkusaan ak yooyu presque bu mu leen di julli guddi na ah waaw mooy seen heure yi weesu nañ am na sax ci riwaay yu ne gée bab gée du yow loolu kii na nga ne ko waaw mu ne allahu akbar nar a daw parce que la parce que li mu bëgg mooy voilà mooy kon li ñuy wax gaa yi ne leen ku am bori julli jarul booy liggéey fa ngay liggéey jarul ngay sonn waaw ku nare ci liggéeyal boo wàccee boo ñëwee sa kër di ñibbi nga julli nga dajale seen julli nga boole leen nga fay leen parce que yonent sallallahu alayhi wasallam def na ko boobaa dama naan la ala rislika ya rajul qif stop taxawal ta noppi te déglu waaw waaw alma nopp nga déglu ma wax la fii laa wax yow tey nga am yow <laughs> mooy xam nga loolu gisul nañ masala yooyu ci wàll bi ñuy gis xaswatu Uhud masala fa lañ gisoon fa lañ gisoon masala yi voilà masala yooyu yépp foofu lañ ko gisoon ci xaswatu Uhud ci wàllu julli yi voilà nit ki nan lay def est-ce que mën naa bañ a julli ah bu leer bi jotee parce day liggéey wala day kii ak yan ñooy ngànt yi nga xam ne ñoom la charia bàyyee xel ak yi nga xam ne bàyyiwu leen xel yooyu yëpp gisoon nañu mooy dañ naan la yow amoo la wax yonent ma lay sa sa nan la shaghaluuna an salaatil wusta salaatul asr asr ha mala allahu quluubahum wa qubuurahum naara gaa yi de préoccupé nañ ñu kuffaaru Quraysh yi ñëw ci ghazwatul ahzaab ghazwatul xandaq ñuy ñuy yónnante ñoom ay flèche ak xeej te bu ñu deful inattention gaa yi am fu ñu jaar dugg ci dëkk bi hein te bu boobaa euh, problème day am ñu nekk ci ñoom ak loolu ba tàkkusaan weesu waaw ba ñun suñu xel yi sax demu ci ah shagalu naa mooy dañoo préoccupé ba xalaatuñu ko soon sax ñu ngi woon ci leneen waaw taloon nañ mooy nekk tal noon bi nekk suñu kanam ñu nekk nan lañ koy repousser nekk ci lool ba waxtu wi jàll te seetluwuñ ko am solo bu julli tàkkusaan am solo ak julli farata kese lim amee solo bu mu man rawatina tàkkusaan yonent ñaan leen yàlla te bariwul lu doon ñaan yàlla yéefiri ah mu ne mala allahu qulubahum wa naara yal na buur yàlla feesal seen xol yi ak seen bàmmeel yi safara ndax li nga xam ne noon lañ def ba salaatul wusta julli ji dugg doomu gi ñu tax fexe ba julliwu ñëw waaw moo tax Seydina Umar ibn al-Khattab keroog la wax dafa ñëw fekk yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko maa sallaytul asra mu ne ko wallahi maa sallaytuha ne ko yonent mi alayhi salaatu salaam mais daw tiit waaw ndax xam bu ñu xamoon importance su julli ci waxtu waaw ba waxtu weesu julliwoo mu tiit daw si yonent mi alayhi salaatu salaam mais julli wu ma tàkkusaan mu ne ko wallahi yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko wat naa ci yàlla man it maa sallaytuha Seydina Omar moo la Seydina Anas a jaa Omaru yasubbul mushrikiin dafa ñëw di leen saaga ngeen parce que ñoo tax moom ba fii mu ne fàtte mooy preuve woon dëppee woon ci ci di jàmmaarloo ñoom ba julli ji dañu jekk rek ya julli ji weesu na mooy kooku am na ngàntu la ngàntu fàttee ngoo ngàntu fàttee te lool mooy ci ngànt yi nga xam ne ñoom lañ d'accord fàtte nelaw ak koo xamante ni nii dafa xëm mooy façon yu mel noonu la mais pas nga nekk fi di font naan ay fii laa ne mu leer heure baa ngi nii nga toog naan manuma ko parce que bon ay sama liggéey bii saa yi moo tax loolu waxi caaxaan la voilà loolu ne la nag kon yow boo paree. ñu ne la nag idhab biha al aana ma aywa kama qaala seydina umar te am na yeneen tontu mais dañu bañ a gën a dugga guddal mais dañ naan la jëlal jàppal ci boobu idhab biha al laggal ànd ak boobu nga dem voilà léegi nag sa fatwa yu jawru yu dëng ya nga defoon nag wax ko nit ñi naan leen bu leen julli ku kuy liggéey boo amee problème ay kiiwu julli bàyyil ba ñibbi ba ba ñibbi sa kër nga fay lépp jaaraatal fa nga jaaroon nga leen demewul noonu damaa juumoon wala damaa xamul aw en tout cas la réparer l'affaire bi leen eh, mbir mi eh, je recuse je je je retire li ma waxoon yëpp dindi naa ko voilà léegi eh, kon walillahi alhamdu wal minna Seydina Usmaan kon radiyallahu anhu ci bi nga xam ne ci la jayshul usra usra usra usra muy ghazwat Tabuk hein ci ghazwat Tabuk yonent bi aleyhi salaatu salaam kon di soññu nit ñi ngir ñu daldi participer ci effort de guerre comme li imaam Ibn Isxaaq waxoon ñu fàttaliwaat ko mu ne summa inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam jadda fi safari wa amara an-naasa bil jahaazi wal inkimaash wa xadda ahla alghinaa ala alnafaqati walxumlaani fi sabilillah fa xamala rijaalun min ahli alghinaa waxtasabuu wa anfaqa Usmaan bnu Affaan nafaqatan aziimatan lam yunfaq lam yunfiq ahadun mislahaa. imaam Ibn Isxaaq comme ni mu nee ci siiratu Ibn Hishaam mu ne ginnaaw. ghazwatu Tabuk bi ko yonent bi alayhi salaatu salaam yëgalee ne dañuy dem xare jeek yi ak romain byzantin yi te armée professionnelle la te tamit ba'dati Shuqqa fa ñu nekke dafa sori à peu près sept cents kilomètres entre Médina ak fa nga xam ne mooy Tabuk waaw mooy Tabuk yonent bi aleyhi salaatu mu nekk jamonoy jadb suuf si wow maral am mu tàng jër un temps tàngoor wi foo ko takk weesu na ko ànd ceeg benn ngelaw mbooyu boo xamante ni nii metti gu metti malgré loolu lépp jamonoy tàngoor googu nag nekkoon ci garab yi rekk ka neex nag nekkoon ci ronu garab yi di féexlu waqad taabati thimaar suñu boroom def li nga xam ne mooy meññee fi fuy garabu tàndarma yi daal di ñor nga xam ne nit ñi bakkan yi yak takrahu ash-shukhus waaw bakkan yi day te day bay bakkan daal la pousser waaye mais eh, kër yi féex yii tàndarma yi ñor nañ saa yi dox ci naaju tàng wi nga xam ne daanaka biir Medina gi lim lay lakke imaginer désert bi nga nar koo xuus waaw yonent bi alayhi salaatu salaam daldi soññu nit ñi surtout waa ahlul ngir ñu participer ci effort bi guerre bi def lu ñu man ngir utal nit ñi war a xare ji ak doomit ñu génn waaye utal nit ñi lu ñu war ak joxe loo xam ne mooy xaalis boo xam ne dañ koy soxla walla matériel boo xam ne dañ koy soxla logistique ngir ci xare bi mu ne am ay góor ci waa ahlul ghina daal di jóg daal di joxe comme ni ñu ko gisa woon ci seydina abdurrahman ibn auf imaam al-Waaqidi nee na ñoom seydina abu abu bakr nee na seydina abu bakar sax nee na moo ngi njëkk a joxe bi sanadin da'if nee na moo njëkk ñëw jël alalam yépp joxe Seydina Omar radiyallahu anhu ñëw joxe xaajoo xalal alalam waaw ku nekk di ñëw ñoom Seydina Abdurrahman gisoon nañ ci riwaayu wér moom ñëw na ci nekk Sahih Imaamul Buxaari ba ci way ñàkk ñi ñoom Abu Aqil ñoom ñépp ñëw nañu léegi nag mu ne waaye waxtasabu ñu def ko li wajhillaahi ngir sàkku ngërëmu borom bi subhaanahu wa ta'ala mu ne ci noonu wa anfaqa Usmaan ibnu Affaan radiyallahu anhu kanta Seydina Usmaan moom bi mu ñëwee daanaka dafa nëbb ñeneen ñépp da mooy ak joxeem dafa tax mel ni ñeneen ñu joxewul waaw mooy ak joxeem ni mu toll loolu it dañ ci gise ne kon moo fa ëppoon alal <laughs> non parce que mu joxe nafaqatan azimatan mais dépense alal ju baree da mag lam yunfiq ahadun misla amul kenn ci ñu joxe ñoo xamante ne joxe lañ lu mel noonu léegi joxe googu lan la imaam ibn Hisham ne fa haddathani man athiqu bi bi sanadin da'if li anna man bi bihi la yu'tabalu ilayhi kenn du sukkandikoo ci man asiqu bi dane fa xaddatanii moom imaam ibn hisham ah mu ne nettali na ma man koo xam ne asiqu bihi man am naa ci moom kóolute waaw lan la koo ko wax anna usmaana radiyallahu anhu anfaqa fi jaysh al-usrati fi ghazwati tabuk alfa dinaar fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allahumma arda an Usmaana fa inni anhu raad waaw mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne Seydina Usmaan bokk dafa alfu diinaar keroog gazwatu Tabuk bi mu ñëwee moom di joxe alf mille diinaar da jox xam nga mille diinaar mooy la waxoon nañ la pièce u diinaar diinaar pièce la ci or équivalent wam léegi ci suñu ale yi ci ci euro bi mooy équivalent wu deux cent cinquante euros entre deux cent ak cent cinquante euros la imaginez mille la jël leen calculatrice wala yéen ñi nga xam ne ay mathématiques ay ay riyadiyun ay yaat ngeen xam waaw suñu saazu riyadiyat suñu cheikh nga mantaal ko waaw mooy deux cent euros wala deux cent cinquante euros fois mille la waaw xoolal ñaata la loolu la joxe fa qaala rasulullah yonent bi aleyhi salaatu salaam ne allahumma arda an Usmaan fa inni anhu raad ne yonent bi aleyhi salaatu salaam allahumma ee buur yàlla irda allahumma arda an Usmaan suñu boroom yàlla na nga gërëm Seydina Usmaan nga gërëm ko waaw kontaan ci moom fa inni ndax man sa yonent bii kat gërëm naa ko kontaan naa ci moom allahu akbar waaw bii nag eh, gis nga càllale bi man asiqu bi boroom jam'ul jawaami' imaam as-Suyuuti ko foofu waaw boroom eh, saaxibu kii eh, al-Kanz moom daal na koy tudd ne Ibn Asakir soloo na ko mu jaar ci xadiisu sayyidatuna Aïsha radiyallahu taala anhu wa ardaa nako noonu imaam Abu Nu'aym soloo na ko ci xadiis sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu taala anhu imaam Ibn Asakir moom càllaleen bi la lafz terme yam utilisé allahumma mu ne yonente mi alei satu salaam na ne inna Uthmaana yataraddaaka fardi an mu ngi sàkku nga gërëm ko ci lii mu def sa yërmande rekk lay ut si utul leneen fardi anhu kon nag yal na ko yal na nga ko gërëm yal na nga kontaan ci moom waaye loolu mursal la waaw mursal la ah. léegi am na ba léegi ci keroog yonent bi aleyhi salaam bi mu waxee lii Seydina